gisoon nañu sariya bu Uyayna bin Hisn ñoom Uqba ibn Amir ibn Hadida ba ni ñu mujjee sariya bi ñu mujjee woon gis di sariya bu Seydina Ali ibn Abi Taalib ila Tayy xaytu ma'wa Adi ibn Xaatim muy fi Seydina Adi dëkke woon te gisoon nañu tarjamaam ci jataay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati jëluloon nañu ay jataay walillaahi alxamdu wal loolu xewoon ci rabiul aaxir ñu ne woon sariya yooyu mooy yi nga xam ne moom lañu ñoo xew <coughs> waaye am na beneen sariya boo xam ne ku mel ni imaam ibn Sa'd da ko tudd di sanadin mu'allaq ci sanad boo xam ne da ko wax saamundi càllaleem mu ne ci weer woowu di rabiul aaxir ci l'an neuf di juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam am na beneen sariya bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon yónni muy sariya bu seydina Ukkaasha ibn mihsanin moom da ko tudd ne fii la amee woon moom imaam ibn Sa'd lool la wax ne moom it yónni nañ ko cib sariya fii wallahu taala alam waaye càllaleen bi wérul loolu lañu am ci sariya yi nga xam ne xew-xew yi xew ci début l'an tey nag insha allahu taala comme ni ñu ko waxe ñu war a gis li tegu ci loolu ñu war a gis li tegu ci xew-xew yooyu noonu ñu war a gis xare bu bees xare bu bees naam ghazwa l'an neuf bi juróom-ñeenteelu mi liñ gisagul yépp ay expédition la yoo xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam demul dafa yónnee mais tey nag cette fois-ci moom aleyhi salaatu wassalaam mooy ki nga xam ne mooy jógal boppam moom mooy jógal boppam ah kon de loolu war naa rëy xare bi waay ban xare la war a doon waay ana kan mooy taxawati ci kanamu lislaam ba'da an zaalat quraysh wa ba'da an zaalat hawaazin wa ba'da an zaalat fitnatul arabi alladina qaamu amaama ad-da'wa al-islaamiyya wa didda wa diddaha wax ji mooy ne kan moo mën a cere lu fi waral xare bu mag expédition sax comprendre naa parce que Euh, loolu du ñàkk ñoo xam ne dañuy jaay ay di am na ñuy def lu dul noonu ñu yónni leen ñu leen faj wala lijjanti leen waaye lu lu xare nag bu tax yonent bi aleyhi salaatu salaam génn ginnaaw bi nga xam ne laa Quraysh mooy Quraysh nañ ko xam ne woon amatu waaw mooy Makka léegi asbaxat bilaada islaam mujj na nekk réewum jullit ba bàyyi na fa seydina Attaab ibn Asiid seconde ko ak seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu waaye dinañ gis ci xare bi que ne seydina Muaaz dina jóge Makka fekk mu jóge Makka ñëw Madinatul Munawwara ñibbisi ngir ba pare fekke xare bi waaye kon ban kan moo fi war a taxaw ci kanamul islaam waaye ginnaaw bi waa Quraysh nërmeeloo fatxu Makka am waaye waxuma la dara waa Hawazin waa Saqiif waa Saqiif waa Hawazin boom nañ leen keroog Hunayn xanaa waa Saqiif kon xanaa moom lay xeex moom lay demaat gazwatu Taayif bu bees ma ne la kallaa te loolu waxoon naa la ne Taayif mënatuñoo bouger parce que lan Maalik ibn Awf sayyidu Hawazin muy njiitu waa Hawazin mi jiitoon xareb Hunayn bi waa Hawazin contre jullit ñi radiyallahu anhum seydina Maalik ibn Awf moom ba mu tuubee yonent bi alayhi salaatu salaam dafa def mu jiite waa Hawazin waaye jiite waale tribu yi nekk côté yooyu te nekk jullit ñoom ñoo topp nekk foofu comme que dañu jege woon Taayif ñoo may ñoo mayuñu waa Taayif fu ñu bouger fu waa Saqif nar a génn ñu razia ñu dal seen kaw waaw ba daanaka sàmm seen jur gi fu sori sax manatuñ ko woon kon kay ñooñ taxul ñuy wax te boo fàttale ko waxoon nañ la ne xareb Hawazin mooy xare bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di xare ak arab yi waxuma la waa Hawazin mais arab yi la péninsule arabique ba mu jeex ça ne sera pas ni Quraysh ni Banu Lihyan nii waa Yaman nii ñoom ñépp jeex na yonent bi alayhi salaatu wa salaam dernier xareem ak arab yi moo doon ghazwatu Hawazin di ghazwatu Hunayn ah kon xare bii ban xare la war doon ban xare la war doon ñu ne la xare bii mooy dernier xare wu alayhi salaatu wassalaam nag ci lu ñu joyal xam nga bële moom arab yi mais bii mooy dernier xare mu mu xare dernier xare mooy ban man la ndax a tuddoon nañ ko bi ñuy tuddoo ci xilaas fan yee ci jataay yee xaw na yàgg tuuti mais ci jataay yi mujj ci ghazwatu Hunayn ñuy wax Taif bi ñu àggee nañ ne bi ñuy jeexal du ñu mën a jël bayt bi des ci xilaas bi parce que dernière xeex bi ñëwagul waaw qoraydatun thumma lixyaanun xudaybiyatun wagaabatun xaybarun waadil qorastanimi ah wa umratun lilqada fatxun xunaynun wa taaifun la ci tegu mooy xare boobu xare bi ñuy wax nii mooy bi ci tegu waaw wa umratun lil qadaa muy umratul qadiya umratul qadaa bi nga xam ne mooy bi ñëwoon bi accords yi joxe woon ne Hudaybiya doo fi ñëw ci septième année bi ngay ñëw waaw wa umratun lil qadaa fathu fathu makkata zaadaha allahu tashrifan wa takriman après fatxu Makka lu am Xunayn gazwatu Xunayn waaw après gazwatu Xunayn mu ne ta Taif Taif bi mujj nag li mu cité te fala xare yi ndaata ënn jeex tàkk mooy xare bi ñu war a gis waaw hein boo jàppee vers bi suuti woon nañ ko fan yële boo fekkoon ne xamoon nga ko bu yàgg mooy kon xam nga xare bi ñuy wax kon xare bii nii kon mooy du du mook arab yi du mook arab yi de ah non du mook arab yi ñi ñu xam exactement ci gaay noon péninsule arabique mais ñii mooy xare bii nii ñam nar dem ci ñoom ñooñu tamit dañu am na rek ay arab yu leen di jàppale waaw ñoo xam ne ci seen tutelle lañ ne xanaa leen mu leer xare la boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa dem ngir xare benn ci ñaari puissance yu mag yi waaw benn ci ñaari puissance yu mag yi xewoon yi nga xam ne ñoo séqoon jamono ji jamono jooju hein ñan ñaata puissance ñaari ñoo ñoo doon ñan gisoon nañ kenn ki bii passé bi ñuy wax ci affaire Seydina Adi ibn Hatim Seydina Adi radiyallahu anhu que ne alxiira fan la newoon ci frontière l'empire perse al Furs te ay arab nag ñoo dëkke woon alxiira seen buur ya nekk foofu nekk sous la de l'empire perse quant à arab yéle moom fi yonent mi alei satu salam jëm nii ña ñuy jàppale mooy beneen empire bi ci des loolu kay xanaa xam nga ko léegi ah Rome Rome ghulibati Rome romain yi l'empire romain byzantin xare bi mooy mooy nag l'empire romain byzantin hein waaw si si si kon fàttaliku nga kon koy xam nga xare bi ñu tudd boo fàttale ko jullit ñi euh, ñaata yoon lañ laaleeg empire romain bu bii anto mooy bu dee bii nii ñuy gis nii ah gisoon nañ bu njëkk boo xam ne yonent bi aleyhis salâtou demul woon dafa yeble woon ab expédition ab sariya muy ghazwatu mu'ta ghazwatu mu'ta sariyatu mu'ta tudd nañ ko jotaay bay wees muy sariya jayshul umara waaw ndax lañu fa faat njiit yoo yële di seydina zeyd ibn xaarisa seydina jaafar ibn abi taalib ak seydina abdallah ibn rawaxata radiyallahu taala an il jamii foofu seydina xaalid ibn al walid moo ci génne woon nit ñi ndax romain yi ba ñuy gis loolu waxoon nañ la ne ñoom nag xareek ñoom dafa wute xareek arab yi kese parce que ñoom armée professionnelle lañ yor comme ni ñu waxoon ne ñoom lenn la mooy ñoom def mooy mooy l'armée métier la waaw kuyu gis histoire de Rome Rome moo tax gaay ku leen déggoon tiit en plus ñu am ñu am armement yu baax jàng xam-xamu xeex te tamit mooy ñoo xam ne lool rekk mooy seen liggéey contrairement jullit ñi liñ la waxoon ne ñoom looloo taxoon ba Seydina Adi ibn Hatim doon posé wu question ba bi koy yonent bi aleyhi salaatu ne ko wala in taalat bika xayaa la tuftaxanna kunuuzu Kisra bnu Hurmuz mu ne ko Kisra bnu Hurmuz yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko na am Kisra bnu Hurmuz ne bu saw guddee yaa adi di nga fekke fi ñuy ubbee trésoru Kisra Kisra we l'empire perse li ci jaaxaloon nag sëy naa Adi waxoon nañ la ko yaataloon nañ ko constat bi mu def mais rien que ñun mais jullit ñi ñu nel nii ba moom ci boppam yonent ci waree saaf saaf waxoon na ko yow xam naa li tax bëggoo dugg sama diine ji la'allaka amaana yow li tax duggoo ci mooy que ne ñoom dañoo nekk way ñu ñàkk. ak tamit le fait li tax duggoo ci mooy amaana que ne nga gis ne doole ji ñeneen ñee ko yor seen noon yi la nekk nekkul ci ñoom. mu xalaat lool ni yonent ak tamit njëli armée professionnelle nga xam ne loolu rek la ñuy liggéey ñun moom bu ñu wootee ci jullit ñi ki doon sàmm mooy bàyyi li ñuy sàmm waaw ki ne woon ci tooli tàndarmaam ba ko ki doon tëgg nekku tëgg bàyyi li muy def ku nekk bàyyi sa métier ñëw ñu dem amul woon toog di entraînement waka mais yonent ma la saa saam loolu amoon na di jéem a ndax loolu nañ ko xadiis Seydina Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab noonu mooy c'était pas régulier loo xam ne dañu naan affaire bi moo tax euh, dinañ gis ci xare bi am na ku ñu la waxoon ne dinañ def tarjamaam du defagul tarjamaam parce que buñ defee tarjamaam mooy kon wax nañ xare ba bam jeex man ma Seydina Usmaan ma ne la jazakallahu xayran jazakallahu euh, ci sa tontu gi nga tontu wax nga dëgg waxoon naa la Seydina Usmaanu al tey li ñuy gis mooy ci jotaay yii nii xew-xew yii xare bi lañuy gis man huwa Usmaan ibn Affaan man huwa sayyidna Usmaan zul nuurayni zul hijratayn Allah ñaari leer yi ñaari doomi yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy benn mbindéef bu masa denc ñaari doomi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te ba ñu faatoo ñoom ñaar ñépp da ne ko bu ma amaatoon keneen bu ma dese woon doom ju may maye dinaa la ko may allah allah ma ne la wax nga dëgg yàgg nañ koo dige ca début ba ba ñuy def ay tarjama Euh, euh, mbokkam yi ñoom Seydina Abu Bakar ñoom Seydina Omar radiyallahu ñoom Seydina Ali waxoon nañ ne kanta Seydina Ousmane dañuy bàyyi ba xare bii nii ma ne la kon sa tontu bi wax nga dëgg d'une part waaye lii dañuy wax li yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon Seydina Abu Bakar waaw fal naqtafi bi athari rasulillah hatta fii sallallahu alayhi wa sallam xatta fi hadihi al suñu laaj yi mooy nañu topp lu yonent mi alei satu salaam waxoon Seydina Abu Bakar ba mu ko doon firil gént la mu ne ko am nga loo xam ne li nga wax noonu la mais am na foo juum waaw juum nga ci lenn dañ nga dëgg ci lenn mais juum nga ci lenn kon yow it loolu lañ lay wax mooy asabta ah waaye juum nga mooy wax nga dëgg ci que ne Seyna Ousmane la moom waxoon nañ ne dinañ ko def ci jamono ji waaye du moom de c'est que nag c'est vrai que du saxaabu bu siiw bon bu ma nee du siiw mooy waxuma ci boroom xam-xam yi de ah non ci boroom xam-xam yi siiw na kay ah bien sûr <laughs> mais. mooy du koo xam ne da ngay dégg fréquemment ñu koy tudd amaana amaana man ngaa déglu waxtaan dix ans boo moytuwul bu dul ñoo xam ne duñu ñuy kii ci xadiis yi di dellu ci xadiis yi ñoom doo dégg turu kii waxuma la turam mais turu ñu bari doo leen dégg waaw xam nga am na saxaaba yi ñoo xam ne dañoo siiw ah ñoom Abu Hurayra dañoo siiw daanaka Seydina Abu Hurayra xatta kufaar yi sax xam nañu ko <laughs> waaw mooy dañoo siiw Seydina Muaz bi ñu doon wax sànk moom yi dafa siiw waaw xatta awaam yi sax da dégg ñu naan Muaz waaw wolof yi naan Muaz <laughs> Seydina Muaz <laughs> ibn Jabal mais dafa am ñoo xam ne moom moom ñooy ñoom ñoo ñoom dañoo de ñoom dépassé nañ liñ naan siiw mooy ñoom seenu xam dafa nekk mutawaatir mooy xulafaa ur-rashidun comme Seydina Abu Bakar hein mais loolu xam nga yii nii ñooy wax nii wax naa la nag ci réew yi wolof tout est chamboulé <laughs> naa gaay nañ ne saa yow nag dañ ñoo toppe mbooro ba bayax quoi saa yi moom moom foo jaar mu jaar suñuy yaali ko waa foo jaar mu dugguñu dana dugguma kenn man mii ci yooyu la bokk ma ah. on tous pareil hein dugg seen yaali mooy dugg sama yaali mooy wax ji du affaire dugg de mooy wax ji newul foofu <laughs> du debaawu àddina debaawu xam-xam la waaw léegi nag boo bëggee dëgg di jaar mooy il faut ngay constater li xew waaw mais boo ko nëpp nëppalee romb loolu du dox dama naan la topp mala mbooro toppaw mala mbooro ba bayax de déedéet man li ma lay mooy c'est que chez ñun lépp chamboulé wu même Seydina Abu Hurayra mii ñu naan dafa siiw radiyallahu anhu demal nga def micro territoire du loolu ngeen wax trottoir non micro trottoir biir Dakar hein un bon vendredi <coughs> nga laaj est-ce que xam ngeen Abu Hurayra Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu waaw defal sa sondage defal si kii bokk sa en petite enquête nga xool li nga xam li tax ma la tout est chamboulé ñoom saxaabatu xulafaa rashidun dañoo siiwu ñoom dañoo weesu siiw mutawaatir gaa yi daanaka moo tax ñenn ñi eh, nekkub jullit te xamoo leen sax lu bizarre lay doon waaw lu bizarre bizarre bizarre bizarre bizarre mais nag ce n'est plus bizarre ci ñenn ñi waaw xamuñu ci dara ay acteurs de film lañ feesal seen bopp yi bam tàng jër ak ay joueurs de foot yoo xam ne ñenn ñi waxoon naa la ba ñu juddoo boo mayul seen baay bi leen jur yu doogul wala gone la mais xam nañ ñu ñépp xam fan lañ doon évoluer kañ lañ marqué yi bi rawati bu dee ñooñu ñu weesu ñooñ la xam looy imaginer ci ñi nga xam ne ñooy ñooy évoluer ci championnat yi léegi yu monde ni ñuy xam ba tàngal ko suñu bopp yi jër mosoon naa la fi wax histoire ah, eh, kii eh, Seydina Cheikh kii kii Cheikh Mohammed Hassan bu Égypte moo koy dégg mu ne dafa am da doon dem da doon dem New York pour c'est pour wan la suñu jeunesse musulmane bi léegi ni mel ba moo tax ñun dara waruñoo yéem mooy suñu situation léegi ñu nekk euh, objet de noggatu de tous les euh, aqdar saleté yi déchets yi monde bi yépp ci kuffaar yi ñépp ñun ñu nekk seen objet de noggatu loolu waruñoo yéem man xaw ma lu tax mu lay nit ci di jullit bu yeewu mu loolu di ko yéem alors que ñun suñu situation dafa empiré wu ci ñun sori gi ñu sori l'islam waaw ak ñi nga xam ne ñoo tax lislaam bi agsi ci ñun réere gi ñu leen réere mu ne da dem États-Unis fi ñu nekk ci aéroport du Caire de chambre d'embarquement xaw ma di xaar avion bi pour nii wala ni ñuy dugg noonu fi mu ne mu gis benn jeune boo xam ne ni mu soloo moom ab égyptien la de mais ni mu soloo moom da ngay ne waa ji mooy kii wu yooyu mooy da gis ne kii liñ naan booy jëmp la waaw waaw comme que gars waxoon nañ ma dee leen dee temps que damaa war a di sama sama sama sama vocabulaire parce que man booy discours yalaa doon wax booy discours boo moywul ah yenn jeunes yi dootuñu xam li ngay wax waaw da naan booy jëmp man la waa kon nañ wax booy jëmp <laughs> waaw ngir ngeen xam mooy daal col ko boo xam ne non gis ne kii comme espèce u DJ yooyu lay néew nee na mu ñëw di wax ak moom ma ne ko masmuk ma ne ko noo tudd mu ne ma ahmad ma ne ko mu ne ma ahmad fekk nee na am na ay écouteurs yu rëy yum yoroon après am na ay jour nag yuñ doon wax ay jour du foot yuñ doon wax seen transfert xaw ma yu mel noonu léegi mu ne ko mu naan ko ndax xam nga diw wax baan ko ndax xam nga booy bi ne ko abor ne ko ne ko ndax xam nga diw fekk ab jour bu championnat Europe gii lay évoluer ku siiwa siiwa siiw bon mu mu ne ko ndax xam nga diw mu ne ko déedéet xaw diw de mu ne ko xamoo diw diw nga ne xamoo ko <laughs> mu ne ko déedéet xaw ma ko de xanaa nga leeral ma rek mbir yi daal luñ ci ci man de man de xaw ba ko <laughs> nee na waa ji ne booy bi na ko nag mais diw mooy le footballeur bi gën a cher ci monde bi kooku nga ne xamoo ko mu ne ko xaw ma ko de léegi nag <laughs> mu ne ko léegi man mën naa la laaj lenn nee na Ahmad ne ko ah kay man ngaa laaj Eh, mu ngi waaye da eh, jàpp ne paa bi kii te du paa noonu c'est Mohamed du bo que ne bon kii xam kii moo bizarre quoi la war a doon kii xamul loolu ndax monde mooy monde yee bokkul moo tax nit di nga dund ak moom mais bokk ngeen monde bu ngeen déggoo de ah non non non léegi mu ne ko mën naa la laaj leen mu ne ko waaw mu ne ko est-ce xam nga Mus'ab ibn Umayr yaa Ahmad hal taarifu Mus'ab ibn Umayr mu ne ko ndax xam nga Mus'ab ibn Umayr mu ne ko la mu ne ko Seydina Mus'ab ibn Umayr mu ne ko mu ngi dóor a dégg turu Allah Allah Mus'ab ibn Umayr mu ngi dóor a dégg Mus'ab ibn Umayr mooy la <laughs> j'espère que amul kenn kuy déglu tamit koo xam ne moom it danaan Mus'ab ibn Umayr fàtte naa ko ah non ki yonent bale sarsam njëkk yónni Médine mu dem ngir yee leen woo ci diine baliser terrain bi amaa gàddaayam bi ba dugal ponkal yu bari ci waa Médine ci diine ji Mus'abul xayr hein te faat ko keroog Uhud xaamilu liwaa moo yoroon drapeau bi hein ki ginoona jeune bi ginoona liñ naan euh, tedd biir Makka ba mu fa newee ak li mu doon sol kenn du ko sol parfum yi mu doon parfum fu mu jaar ñu xam ne fii Mus'ab ba fi jaar waaye ba l'islam woowe mu bàyyi loolu lépp mujj ba der der bi da doon xoosu parce que dafa fragile woon ci der waaw waaye dina ko Mus'ab ibn xamu ci dara waaw mu ngi koy dóoru dégg te pourtant ismuhu huwa Ahmad te moom Ahmad la tudd jullit la moo tax ma ne la te loolu Égypte la te loolu Égypte la te xam nga ne Égypte ak Sénégal yemuñu non côté xam-xam moom xaajuñoo yem moom yaakaar naa ni ñaar ñu xel lu tooguñu di xalaat di imaginer benn yoon këne ci wàllu xam-xam ñuy tekkale xam-xamu diine lépp ci yem sax domaine yépp entre Égypte ak Sénégal loolu kiy toog sax di leen jéem tëkkale kooku dañ koy boole ci majaaniin yi waaw ci ñi nga xam ne ñoom fii mu ne dañoo dof seen xel may wëlbati waaw waaw léegi nag bu lool moo xew foofu yow war ngaa imaginer lu gën a garaaw senegal te ñun ñëpp xam nañ ko njortu yee rafet rek ci ñenn ñi mais <laughs> liñ ci xam bariwul kon saxaaba yi loolu mooy saxaaba bii nag dinañu gis ci nettaleem muy ban saxaaba Ka'b ibn Malik pourtant fekke woon na Aqaba yonent mi alei satu salaam waa lamsaar ñam doon jaayanteel moom fekke woon na ko te dinañ gis ci nettaleem hein moom Seydina Ka'b ibn Malik gudda gudda gudda gudda gudda ndax buñ defoon tarjamaan boobu mooy dañuy nettali waxtaan bi yépp parce que xadiisam presque dafa surmonter xare bi léegi xare bi kon nan la tudd ghazwatu Tabuuk ghazwatu Tabuuk kon lan moo mottali woon baytu Seydina Alxaaji Maalik alayhi ridwaanul Maalik ah, wa umratun lil qadaa fatxun xunaynun wa taaifun tabuukun li ruumin fi qusuurihim waaw kon tabuuk waaw ñu ñan la mu ne li ruumin mooy les romains l'empire romain byzantin Allah lii mooy xare bu njëkk ba mu tala gis nga nañ defoon Seydina Xaalid ibn al-Walid moo ci far génne gaa yi bii nag yonent bi alayhi salaatu salaam moo dem ci boppam léegi nag xare bi comme niñ nga xam ne loolu lañ yàgg def insha allah moo doon loolu lañ doon doxale mooy premièrement hein xare bi ñaata tur la am dañ naan la xare bi dañ koy woowe Tabuk lu tax ñu koy woowe Tabuk hmm lu koy woowe Tabuk loolu xadiis yi wane nañ ko mooy li gën a dëgër insha allah comme ni ko imaamu muslim daldi solo wi na ko noonu mu ngi ci xadiisu Seydina Ka'b ibn Malik bi ñu la doon hein kene li tax ñu tudd ko Tabuk mooy ne bërëb ba moo tudd Tabuk voilà comme li yonent bi aleyhi salaatu salaam wax ci xadiis yi nga xam ne dañ ko gis ci biir waxtaan ci biir nettal na satatuuna ghadan ayna Tabuk mu ne ah, innakum di wax ak saxaaba yi mooy ci yoon bi la après bu dinañ ñëw ci loolu mooy dañuy tur bi rek lañuy lañuy souligner que yonent ma lay sax saam ci boppam moo ko wax di ngeen agsi aynu Tabuk mooy ndox ma nga xam ne moo fa nekk foo fële ca bërëb ba nga xam ne mooy Tabuk comme buñ naan teenu ndaayaan ndaayaan teen ba fa ne waaw muñ naan fleuve Paris bi tekkiwul ne fleuve bi moo tudd Paris mais mooy fleuve seen Seine bi voilà moom seen la tudd waaye fleuve Paris bi bu nee fleuve Paris bi mooy laa seen waaye te tekkiwul ne laa Seine moo tudd Paris kon aynu Tabuk waaw am ñu ne loolu la mooy bërëb ba foofu moo tudd loolu mu am ñu ne non li tax ñu tudde ko tabu te loolu noonu euh, wérul sanadam wérul yi ñuy bëgg a wax euh, euh, non bii wér na mais mooy lii dafa mooy ne mooy taxul voilà këne li tax ñu koy tudde tabuk mooy lan mooy yone mooy ne mooy tabuk mooy loo xam ne min baaka waaw baaka yabuuku baaka yabuuku ci foofu lu jóge mooy an naqshu wal xafru fi shay mooy lan mooy mooy booy booy booy booy bënn fenn di ko yett di gas hein di yat tey mooy di gas fenn lool ci lool moo na lool moo na lool mooy baaka ya buuku waaw loolu euh, am nañu wax loolu waaye wax jooju noonu mooy li mu njëkkoon a wax moo ci ne mooy loolu wérul waaw te loolu imaam ibnu Qutayba loolu la wax waaw këne parce que lan ndox mi ci boppam moo tudd noonu mooy li ñu doon wax sànq ne yonent bi alayhi salaam lim am ñu ne mooy foofu parce que yonent bi euh, am na dinañ gis ñoo xam ne dañu demoon euh, dafa ñëw fekk leen da woon bu ngeen demee àggee foofu na ku fa jiitu bul laal ndox mi am ñoo xam ne dañoo dem doon ko doon fekk tuuti ndox ca teen ba foofa bañ àggee ñoom ñuy jéem ñu koy jéem a jëkki ngir ndox mi gën a ñëw ñu ne loolu nag mu doon def yonent mi alayhi salaatu salaam ne depuis kañ ngeen nekk fi tabukaalihi hein ngeen koy ngeen koy gas nii ñu ne loolu fa la tur ba jóge mais loolu noonu wérul déedéet waaw maa ziltuma tabukaanihi munzul ñu ne looloo tax yéen ma yéen dañu ngeen di ko gas di gas teen bi nii te waxoon naa leen tuuti ndox a fi nekk ba léegi depuis tey li ngeen doon def bi ngeen accès ñu ne foofu la tur bi jóge waaye loolu dinañ gis ne xadis boobu ci boppam wérul li nga xam ne mooy li wér ci turu Tabuk mooy ne dëkk boobu foofu noonu localité bi foofu noonu bërëb boobu moo tudd Tabuk voilà waaw moo tax imaam as-Salih ash mu ne xadiis bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne innakum sa tatuuna gadan ayna tabuuk te imaam Maalik it soloon na ko mu ne sarixun sarixu lxadiisi dallun ala ann tabuuka ismun ala dalika almawdic alladi fiihi alcayn almadkuur waaw mu ne lii li xadiis bi li muy leer mooy déme yéen suba di ngeen àgg bëtub Tabuk mooy ndox ma foofu ca Tabuk mu ne lii dafa leer li xadis bi xadis bi leeraayu xadis bi li muy tegtale mooy ne Tabuk mooy bërëb boobu moo tudd noonu fa nga xam ne fa la ndox ma nekk mu ne moom imaam as-Saalih ash mu ne wan nabiyu sallallahu alayhi wa sallam qaala haadha al-qawla qabla an yasila Tabuuka bi yawm waaw mu a te li yonent mi aleyhi salaatu salaam ngi ko wax laata muy ak tabu kon nan la mën a ñëwee nan lañ mën a ne kon tur mu ngi jóge bi mu ñëwee fekk fekk ñële foofu ñuy gas mu naan maazal ma eh, lam tazala foofu la jóge non wax ne ngeen àgg suba loolu la avant ah mu fay mu ñu fay agsi la ne di ngeen fa àgg moo tax kon Tabuk foofu la jógee voilà Tabuk loolu kon mooy premier tour bi ñuy woowee xare bi waaye xare bi dañ koy woowe ghazwatul usra ghazwatul usra ndax lan mooy xare bi nga xam ne xare bu metti la waaw ndax alquran moo ko tudde bi muy wax alladina taba'uhu fi saa'ati al-usra dina ñëw ci lool ci suuratu tawba waaw suuratu tawba mooy nettali ghazwatu Tabuk mais paasaar bi yëpp bi yëpp ndax gis nañ ci bi wayawma Hunayn iz a'jabatkum ko loolu est ce que taw ki Tabuk la non am na leneen lu muy wax mais dinañ jël partie yi nga xam ne ci ghazwatu Tabuk lay wax tam bari la ci insha allah comme ni ñu koy gise ñu daal di def nañ doon def ci yeneen xare yi nga xam ne dafa am saar yu ci wàcc comme niñ gise woon suuratu Ali Imran ci wàllu ghazwat Uhud ghazwat Badr fan ban saar la woon eh, que fàtte woo ko fii loolu nag boo ko fàttee moom loolu boo ko fàttee moom day nekk problème moom suuratul anfaal suuratul qitaal <coughs> voilà suuratu bani nadiir ban saar noonu xasi mooy loolu danga koo war a di jàppe noonu di ko xam ne noonu hein di ko téye noonu mooy fi muy wax ne alladina tabauhu ñi topp yonent bi alayhi salaatu salaam dina ñëw ci aaya yooyu en détail fii saati l usra ci euh, euh, saati l usra mooy jamono ji nga xam ne jamono ju metti la waaw saatul usra alhamdulillah alhamdulillah parce que euh, dañu taxawoon léegi boo seetloo enregistrement bi mooy am na benn coupure bu benn kii arrêt bu ma defoon waaw parce que suñu sëriñ moo ñu doon woo il fallait ñu wuyu ko ñu arrêté affaire bi léegi nag mu ngi doon laaj ci luñ ne ma wax koo fi ñu yem que ni Tabuk lañ yem tey lañ ko ubbi léegi nii <laughs> léegi mu wax ci ay ishaaraat yu ci am <laughs> waaw alhamdulilah ne ghazwatu Tabuk neuvième année bi la xew comme niñ ko gisee nii chiffre neuf ah <laughs> xew ci ban weer ci ban weer la xew dinañu ko gis muy neuvième mois bi hmm? ci l'an musulman mu ne loolu beneen mbir la waaye moom beneen mooy saar bi nga xam ne mooy wax xam nga sànk la tudd loolu laata ñuy laata ñuy arrêté ndànk sànk la tudd naan saar bi mu nekk muy ghazwatu muy suuratu ba mu ne saar boobu mooy saar numéro neuf tamit waaw ay futuuxaat lay lay kii <laughs> Allah jazaahu Allahu anna xayra <laughs> Allah mooy dëpp ndël dëpp rëy lay buur yàlla def hein euh, mooy kii nu mu tudd pas pas weer wi pas weer wi mu xew mais weer wi ñu nekk muy ramadan voilà ramadan ramadan mooy mois neuvième mois mooy neuvième mois mooy lan ghazwatu Tabuk neuvième année la xew saar bi mu nekk muy saar numéro neuf ramadan bi ñu nekk nii mooy lan mooy numéro neuf ci weeru ni lan musulman <laughs> alhamdulillah alhamdulillah léegi bu ñu àggalee kon bokk na ci turi kon ghazwatul usra ndax li aaya boobu wax dañ koy woow it jayshul usra ndax lan ñoom ñooy ñooñu rek mooy ñi aay bi ne alladina taba'uhu fi saa'ati al-usra mooy ñi nga xam ne ñoo ko topp fi saa'ati al toppoon yonent mi alayhi salaatu ci jamono ji nga xamante ni mooy ju tar jooju ta metti waaw waaw nit ñëw lan moo tax suñu te loolu du du maa ko wax du keneen a ko wax suñu boroom moo wax loolu saa'atul usra borom bi subhaanahu bu nee ne lii jamono ju metti la woon mooy vraiment metti na waaw waaw mooy dundite ko wax waaw suñu borom subhaanahu wa taala moo ne ñi ko topp fii saatil usra waaw fii saatil usra ci jamono ji nga xam ne mooy jamono ji nga xam ne dafa metti waaw te tar ha kon loolu loolu loolu lépp ay tur la lii lépp ay tur la ci turu weer wii di ci turu xare bi muy ghazwatu Tabuk ghazwatul usra dañ koy woowee jayshul usra tamit mooy armée ba fa demoon voilà léegi euh, moo tax imaamul Buxaari rahmatullah alayhi dafa def baabu ci kitaabul maghaazi ghazwatu Tabuuk wa hiya ghazwatul usra mu ne baabu buntu ghazwatu Tabuuk xareb Tabuuk wa hiya ta moom ghazwatul usra mooy ghazwatul usra waaw mooy xare boobu al usra Allahu akbar kon loolu tur la ci léegi nag mu des euh, Tabuk fan la féete hmm? Tabuk fan la féete fan la féete dañ la <coughs> Tabuk dafa nekk entre Médina ak Dimash ak Damas Damas Dimashq moo tax ku mel imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne rahmatullah alayhi wa Tabuuku makaanun ma'ruuf huwa nisfu tariiqi al-madiinati ilaa Dimashq mu ne Tabuuk bërëb la bu ñu xam bu siiw mooy dafa nekk bërëb bu siiw lan moo ko siiwa mooy xare bi fa yonent mi aleyhi salaatu demoon ngir xare ko foofule mu ne huwa nisfu tariqil madina mooy nekk ila Dimashq mooy moitié wu bu yoonu entre Médine booy dem Damas mooy ci moitié yoon bi euh, entre Médina kon ak Sham la ne digganteem ak mirin nag suñu jamono yii nii entre sept cent jàpp six cent kilomètres la waaw six cent jàpp sept cent kilomètres te Tabuk ci suñu jamono ji mooy ci Arabie saoudite la bokk parce que boo gisee parce que Arabie saoudite dafa ngande waaw gars yi daa mel dañ dañu jël mooy bokkul boo koy imaginer suñu réew yi ay Sénégal ak yi mooy c'est daa opposé daanaka péninsule arabique bi yépp presque lépp Arabie saoudite la tuuti lañ bàyyi waay la waay Yaman yor ay Maqsat ñële ñoom euh, ak ay Bahreïn nag ñooñu Jordanie ca kaw ca frontière ak Cham te moom sax ci Cham la bokk Jordanie ci Cham la bokk Tabouk it foofu la ne côté boobu la ne mooy ci nooru Arabie saoudite ca cat ba kon foofu la Tabouk féete moo tax boo boo duggee même Cheikh Google boo defee Tabuk dinañ la wan image yi ak foofu noonu euh, fi mu féete ak euh, fi mu ne ci nord Arabie léegi ak province bu rëy moo tudd noonu waaw province Tabuk boo xam ne mooy comme ñu tuddee comme Lyon ñu ne Lyon ñu tuddee ko léegi foofu yépp doogu noonu la tudd Tabuk ngandum province la euh, kon loolu moo jëm ci wàllu situé ko fan la nekk fan la nekk kon mooy diggante madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu ak lan ak Sham bu ñu xamee loolu mu des ana kañ la xewoon ana kañ la xewoon dinañ ko gis ci nettali bi loolu boroom xam-xam yi dëppoo nañu kene Tabuk ci mois rajab la xewoon rajab du neuvième mois mooy liñ doon sànk weeru koor gi lañu wax jàppal j'espère que fàtte woo mois yi muharram moom lañ naan tamxarit ci wolof weeru tamxarit bu ci tegu ay waxal mu dégg gis nañ ko ci sariya yi génn léegi yi génn ci ci ci ci ci fan yi après tamxarit yee surtout worof yéen loolu war ngeen ko miin après tamxarit ban événement mooy am bu siiw boo xam ne dañu mujj ci wolof yi tudde ko weeroo sax hein màggal ñu naan weeru màggal safar après safar ban événement mooy am mooy wolof yi moom waroon nañ ko xam ndax ñoom seen événement yi bari na ci te euh, daanaka weer wu weer wu ne dañ koy utalaale tudd ni lii la waaw tudd ko événement boobale kon kay loolu waroon ngeen koo xam après màggal luy am gàmmu rabiul awal kon safar non muharram safar hein ak lan rabiul awal rabiul awal boo ko waxee moom bi ci tegu saani ka ci ngay dóor kon rabiul saani ñaata weer na magul yaa ngi compter safar euh, non muharram un safar deux rabiul awal trois rabiul saani lan 4 léegi yeneen yi nga xam ne mook rabiul awwal ak rabiul saani yoo niroo ñoom la mooy deux par deux deux lay doon ñoom it muy jumaadal uula ak jumaada saaniya boo paree rajab sha'ban ramadan shawwal dhul qa'da dhul hijja at ma jeex ndaataa tëndëx pëndëx affaire ba jeex na pën léegi loolu mooy la kon bu ñu jëlaatee nga xool neuvième bi mooy mois bi ñu nekk loolu la suñu sëriñ doon wax sànk mooy neuvième mois muy ramadan bii nag ci rajab la kon muharram safar rabiul awwal rabiul thani kon mooy lan kon ci la xare bi amoon rajab boo paree rajab moom lañ naan moom la wolof yi di wax kasu rajab kasu rajab xam nga lu tax mooy événement da cee am ndax dañuy euh, màggal kasu rajab gi te tamit euh, dañuy dañuy wax ne isra wal mi'raj ci la woon tax ñu bari du ko màggal mais waxoon nañ la bañ ci yeggee wuute yu bari yi ci am ci isra wal mi'raj kañ la voilà kon rajab après rajab Sha'ban Sha'ban après Sha'ban Ramadan muy neuvième bi ñu ne après Shawwal weeru Shawwal après Shawwal Zul Qiyada Zul Qiyada lañ génn ci dundu yonent mi alayhi salaatu salaam ne Ji'irraana ah après Zul Hijja at na jeex mooy weeru bi nga xam ne mooy weeru tabaski kon xare bii mu ngi amoon ci rajab ci rajab ci rajab dinañ mooy yii nii dañuy lii gi introduction la yi ñuy def te foog naa ku yàgg topp mbir mi xam nga ne nii lay deme nii lañ doon def surtout bu dee ghazwa la gis nga sariya yi doonuñ ci woon attardé wu lu bari ci tur bi fan la jógee fan la kii yu mel noonu doo gisoon ni mais bu dee ghazwa la parce que yonent bi alayhi salaatu wasallam cette fois-ci muy génn waaw léegi euh, mu des beneen affaire mooy ana lu ko waral hmm? ana lan moo waral xare bi lan moo waral yonent bi alayhi salaatu bëgg a génn dem foofu xanaa kay lu yëngu ne am na lu ko yëngal xanaa loolu kay war naa ne ñu ne la daanaka am na lu toll ci ñetti jàpp ñeenti sabab yu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi di cité que loolu moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam hein di génn keroog ngir dem dajajeeg ñi nga xam ne nag ñooy waa Ruum muy Rome waaw sabab bu njëkk bi imaam ibn saad rahmatullah alayhi moo ko wax ak sëriñam bi di imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi ma ak ñeneen ñu topp ñu ànd ak ci ñoom ci wax jooju ñu ne lu tax ñu ne balaxal muslimiin minal anbaati alladiina yaqdimuuna bizzayti mina shaami ilal madiina anna ruuma jamacat jumuca wa ajlabat macahum laxman wa judaam wa xayruhum min mutanassiratil carab wa jaa'at muqaddimatuhum ilal balqaa fa nadima nabiyu fa nadaba nabiyu sallallahu alayhi wa sallam annaasa ila alxuruj wa a'lamahum bi jihati ghazwihim kon imaam al-Waaqidi ak scriptum bi ki ko doon bindal di taalibeem bi imaam Muhammad ibn Sa'd borom at-Tabaqaat az-Zuhri rahmatullah alayhi maa ñu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam daf ko jullit ñi information dafa am information bu bu agsi ci ñoom euh, dafa information bu agsi ci hein këne mais fan lañ jël information yi mooy ci nabatéens yi moo ngi dégg ñu naan ñi dëkke woon côté Petra ak yooyu noonu arab ñi dëkke woon foofu Patra ca Jordanie ca Sham ci bilaadu Sham les Nabatéens ku xaw e, a kii histoire tuuti surtout histoire wu Mésopotamie kii ak proche bi nga kii les les Nabatéens mooy al Anbaat ñoom nag dañ fa doon ñëw ñooñu noonu ay arab lañu ci cosaan waaye Sham lañ frontière u lañ dëkk ca Sham dañ doon ñëw euh, euh, fi nga xam ne mooy Médina di fa écouler si di fa jaay si ay marchandises li nga xam ne mooy diw diw yi xam nga seen dëkk yooyu ay olive mooy dëkkub olive wa tini wa zaytun wa tuuri siniin mu mooy diw ay ay ay ay diw diw euh, ak yu mel noonu diw yi nga xam ne des huiles essentielles ak diw yi nga xam ne tamit dañ koy soxal di ko dundee ñoom dañ ko doon jële Sham ah di ñëw nag ci péninsule arabique bi ci ay ay Médina yooyu ak ay Makka di ko jaay léegi nag ñu ne ñoom dañoo ñu nag doon ñëw noonu doon indi az-zayt diw yi ku koy jaay lañ naan az-zayyat am na boroom xam-xamu xadis bu rëy boo xam ne loolu lañ ko doon wax parce que da doon <laughs> az-zayyat as-samman waaw ndax da doon jaay lool da ci doon liggéey. waaw euh, gaa yi dañoo ñëw abu saalih voilà Zakwan as-Sammaan az-Zayyaat rahmatullahi alayhi dañoo ñëw euh, ne ko ne ne jullit ñi gis nga romain jamaat jumu'an Hiraqla gis nga César dajale ne bii ngandum armée non armée bi bi bi bi César dajale yaa te te te te te yal na leen ko yàlla ump umpale mais dafa dajale armée boo xamante ne ni ñu toll hein wa ajlabat ma'ahum laxmun waji wa wa juzan ñu waa Laxm ak waa Juzam xam nga yàgg nañ leen a gis ñii ñoom ñoo dëkk côté yooyu mooy arab yi nga xam ne ñoom comme ni waa Xiira neew woon ak ñu dëkk côté euh, tay fii fii fii nekk euh, dëkk bu way Oman fa Oman nekk dëkk boobu Masqat ñooñu ni ñu nee woon satellite romain yi non perse yi ñii noonu lañ nee satellite romain yi fële mooy nekk sous la tutelle de Rome de l'empire romain byzantin Byzance ay Laxm ak ay Judaam ak gaa ak waa Ghassan maliku Ghassan maliku Ghassan ñu ne ñooñu ñooñu ñépp ñoom it pare nañ ngir grefew ànd ak ñëw yokku armée ñi nga xamante ni ñooy seen sang yi di waa Rome comme niñ ko defoon Mu'ta gis nga Mu'ta lañ defoon Mu'ta rien que ñoom kese cent mille lañu woon mooy arab yi rek biñ dajalee cent mille lañu waaw arab yi ne côté yooyu parce que gars yi bu ñuy liggéey bu bu dee ne c'est l'empire qui a besoin gars yi dañuy pour ware seen fidélité envers l'empire dañuy def sax lu mu lu ëpp lu empire biy def moo tax tous les dunguru sont comme ça waaw waaw da ngay gis bu nation puissance bi ne man lii xare bi ay ger bi dañuy joxe ay coalition wala nañ indi ay nit nga gis pays yi nga xam ne ay pauvre lañu waaye ngir wane seenu jege euh, puissance boobu ñoom dañuy yóbbu nit ñoo xam ne sax bariwaay bi ñuy bari par rapport ak seen population moo ëpp lii puissance mondiale boobu sax di joxe moom par rapport ak population kon waa Juzaam ak waa Laxm ak ñeneen ci tribus arabes yi ne foofu taroom nekk seen kilifa min mutanassaratil arab te ñooñu ay chrétiens lañu woon waaw parce que diine ju rëy waa Rome mooy christianisme Cham foofu mos xam nga Jérusalem jamono yooyu léegi nag gaa yi ñoom ñoom ñépp nag ñu dajaloo nag ñoom it ñëw yokk doole li nga xam ne mooy romain yi mu ne sax am na ñoo xam ne jiital nañ leen àgg nañ Balqa ñoo gën a jege ci réewu arab yi que ci Sham agsi nañ foofu ñoom nekk nañ avant-garde ngir xaar ñi nga xam ne nag ñooy armée bu rëy bi ñëw fekk si leen ngir ñu dox si ci kaw gaa Medina ci yéen jullit ñi ñu ne bi yeneen mi aleyi saatu salaam yégéey loolu nag fa nadaba nabi salaam nag daal wax nit ñi sàkku ci ñoom yëgal leen wax leen ngir ñu génn fekk leen foofu parce que doonul woon toog di xaar gaay dal ci kawam waaye riwaaye bii kama ra'ayta fihima fii waaw rawaahu al wa huwa kama kama alimt te taalibeem bi yépp ci moom rek la ko jële mooy wax ji mu wax la jëlaat rek kon benn sababa ngoo imaam at-Tabaraani sabab bi sanadin da'if ci Seydina Imran ibn Husayn waaw ni boroom euh, euh, Sharhul Mawaahib di imaam imaam az-Zurqaani wax li mu koy shara fi imaam az-Zurqaani ne wa rawa at-Tabaraani mu ne bi sanadin da'ifin fi sababiha min xadiisi Imraan ibn Husayn mu ne imaam at-Tabaraani solo ci sanad boo xamante ne nii bu wérul la kon mooy suñu ñaari deux sabab yi benn wéru ci ah kon wa rawa at-Tabaraani bi sanadin min xadiis imran ibn xusayn sanad boo xam ne imaam az-Zurqaani nee na wérul rahmatullah aley annahu qaal muy wax ba léegi ci li waral gazwatu Tabuk yonent bi alei satu selaam dem Tabuk mu ne kaanat nasaara al-arabi katabat ila Hiraqla anna haadha ar-rajul alladhi xaraja yadda'i an-nubuwwa halaka wa asaabathum sunuun fa halakat amwaaluhum fa ba'atha rajulan min udamaa'ihim yuqaalu lahu qabaad wa jahhaza ma'ahu arba'iina alfan fa balagha an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam zaalika ha léegi nag looloo tax mu daldi wax nit ñi ñu waajal waaw kon ci sanad bu wérul bi di Seydina Imraan ibn Husayn radiyallahu taala anhuma gisoon nañ tarjama moom ak baayam Husayn eh, Imran ibn Husayn saxaabi ibn saxaabi mhm. ah, am na keneen ku niroo woon ak noonu Hudayfa ibn al-Yaman moom itam pare la radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne chrétien arabe yi dëkkoon foofu la ci nekkoon sous la tutelle de l'empire byzantin ca Cham ca pays arabe yi taqaloog Cham foofu dañoo bind Hiraql di César Hiraql ma daj moo tax Hiraql ndeysaan xoolal li wax ci xadiisu Seydina Abdullah ibn Abbas bi mu jële ci na Abu Sufyan boo ko déggee naan mais Hiraql moom xanaa tuub ndekkee Hiraql rien tuubul dara tuub Hiraql tuubul de non non non Hiraql tuubut tuubul tus moom mi ne woon bu ñëwoon bu kënee Abu Sufyan bu dee lii nga may wax dëgg la ba koy laaj laajame yaa ngi koy fàttale ko bi ñuy gis lettre yi bi ñuy gis lettre mu ne ko bu dee lii nga may wax dëgg la de mooy kënee sa yamliku mawdi'a qadamay hatayn li ma li ma la laaj ci góor googu noonu ñoom ñu ko doon woowe malikul xitaan waaw buur bi nga xam ne moo jiite ñi nga xam ne ñoom dañuy circoncis mooy dañuy xarafal dañuy jong bu dee ne loolu nga ma wax dëgg la mooy nag kene xamal ne dina moomi sama fii sama bër fii ma toog ci sama trône bi nii fii ci baytul maqdis fii ci Jérusalem ma ñëw fi nii ngir sant yàlla te damay dellu Byzance ndax fii yépp Byzance la damay dellu ci Constantinople ca ca capitale ba fii nii ma toog dina ko moomi sama nguur gi yépp moo koy moom te bu ma mënoon a àgg fa moom dinaa ko raxasal ay tànkam Hiraql eh, moomu mais ah bi mu ko waxee gaay gaay mer mu delluwaat ci kii mu mu delluwaat mu jultu non seulement mu xarit jullit ñi fan ci Mu'ta waaye lii moo fi newaata ah. mu ne nasaraanu arab yi yi newoon foofu chrétien arabe yi newoon foofu dañu bind Hiraql ab bataaxal ab lettre ñu ne ko anna hadha ar-rajul alladhi xaraja yadda'i an-nubuwwa halaka mais Hiraqla Hiraqla yaa Hiraqla euh, waa ji nga xamante ne nii moo feeñ fële ca arab ya ca suñu mbokk ya fële ca biir nag arab ya ca biir